newoon ci sariya bu seyyidina ali ibn abi taalib jeexaloon nañ ko ilaa toy loolu yóbbu woon ñu ci ñu def tarjama seydina adi ibn xaatim at-ta'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ci jotaay bi weesu gisoon nañu jeexaloon nañu riwaaya imaam ibn isxaaq gisoon riwaaya imaam ahmad riwaaya bi la doon wax ne imaam ibn al da ko continuer te muy nuroog bu imaam ibn saad boobu mooy riwaaya imaam at-tirmidhi imaam at jële ko ci yoonu abbaad ibn xubaysh al an adi ibn xaatim mooy fim naan ko fa inna alyahuuda maxduubun calayhim wa inna annasaara daalluun ak bi naan ko yahuud yi de buur yàlla de leen a mere ndax dañoo xam ba pare tëdd ci seen xam-xam di defe di di doxal seen bakkat ak seeni intérêt wa inna annasaara kanta chrétiens yi daalluuna ay ñu sànku lañu foofu la ko doon laaja naan ko ndax xam nga hal taalamu min ilaahin siwa allah ak doon ko laaj taalamu shay'an akbaru min allah xadiis boobu imaam tirmizi raxmatullah moo ko solo kàntaa beneen bi nga xam ne ci la doon wax naan ko maa la gën a xam sa diine ana alamu bi diinika mink maa la gën xam sa diine loolu imaamu ahmad ak imaam al ñoo ko solo waxoon nañ nag càll yooyu wér nañu mu am beneen ki rakuusi li alayhi salaatu doon laaj Adi naan ko alasta boroom gharibul xadiis dane rakuusi xam nga riwaaye imaam ibn isxaaq bi seydina adi dane man nasraani la dane ko man e, chrétien la dane kuntu nasraaniyan ba ba muy dem Sham dane woon naa dem Sham far sama mbokk ya nekk ñi nga xam ne maa bokk ak ñoom diine boroom garibul xadiis nag nee na eh, muy abu ubayd mu ne rakuusi diine la joo xam ne mooy ne dafa dafa njàmbaas ay mbir bayna nasaara wassaabiyiin mooy ne du christianisme total la mais da cee boolewaale mooy diine la joo xam ne day njàmbaas christianisme boole ko li nga xam ne mooy entre christianisme ak sabéen yi sabéen yi ñoo ñi nga xam ne ay ay biddiw lañ doon jàmm waaw moom la alxuraan di wax wassaabiin ñi nga xam ne ñoom biddiw yi lañ doon jàmm jaamu alkawaakib mooy diine la joo xam ne ndax loolu bare na am na gaa yoo xam ne léegi seenu nekk jullit ñoom tam nga trouver leen loo xamante ni diine ju bees la parce que mooy la seen maam ya ne woon lañu booleeg l'islam waaw seen nekk jullit du leen teree xàmb du leen teree ndëpp du leen teree tuur te loolu nga xam ne shirk billah ñu boole ko ci diine ji te boo moywul imam bi sax mooy jiite mbir ya kooku moom xam nga diine hybride la yor waaw daanaka sax ñu mel noonu dinañ àgg ci dëggal li seen yàlla yeeg seen jinne yi di leen wax moom lañ gën dëggal ko li li yonent saa salaam di wax wal iyaadu billaah kon mu ne raccourci yi mooy loolu li ko yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko woon alastarakusiyan mu ne ko naam takkulul mirbaa ngay lekk butin de guerre comme ni ko yenn kilifaay arab yi doon defe chef de tribu yi bu gaa yi demee xare ñu xaajal leen xaaj màng mi butin de guerre bi quatre parties ñoom ñu jël benn alors que moom mii comme que laal na ci nasaraan yi mooy ne yow lool xam nga ni dañ koy tere lekk butin de guerre loolu dafa xaraam ci sa diine voilà léegi nag ñun ñu ngi waroon a continuer ginnaaw riwaaye yooy gis miskul xitaam muy riwaaye bi nga xam ne nag moo tëj mbir yi muy riwaaye al imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi di wax ba léegi ci xew-xewu Seydina Adi bi bimu ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañ la ci baabu alaamati nubuwa fi l islaam fala ko al imaam al buxaari solowee ci saxiix bi ci kitaabul manaaqib gisoon nañu càllale bi tuddoon nañ ko avant tuddaan nañ ko ci jataay bi weesu imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi ne muy kon xadiis bi mu ngi ñëwoon ba ci seydina adi ibn xaatim buñ nettali buñ jëlaatee càllale bi mu ne woon xaddatani muhammad ibn alxakam nettali na ma suñu sëriñ di sama sëriñ di muhammad ibn alxakam qaala mu ne axbarana nadru ki ñu xabaare mooy nadr qaala nee na axbarana israil ki ñu xabaari ñun mooy Israa'il qaala mu ne axbaranaa Sa'dun at-Taa'i Sa'd at-Taa'i moo ñu nettali qaala mu ne axbaranaa xabaari nañu mu ibn Xalifa Muhill Xalifa moo ñu nettali an Adiy mu jële ci Seydina Adiy ibn Xaatim radiyallahu anhu qaala mu bayna ana inda nabiyi sallallahu alayhi wa sallam id ataahu rajulun fa shaka ilayhi alfaaqa summa ataahu aaxaru fa shaka ilayhi qat'a as-sabiil mu ne damaa mas a nekk ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam man Adiy id fujaiya mooy jekki rek voilà mooy id jekki rek dañu jekki rek ba ma nee fa moom ataahu rajulun benn waay dikkal ko fa shaka ilayhi al faaq di jàmbat yonent bi alayhi salaatu salaam ñàkk gi mu gi ñu nekke gi mu nekke waaw loolu mooy nitu diine ku nekk dina ñëw di la jàmbat boroom xam-xam bi nit ñi dañuy ñëw ci moom di ko jàmbat ndax la seen soxla yi ndax dañuy am yaakaar kënekat seen soxla yi ñu am buñ demee fa moom dina faju waaw comme niñ ko doon defe aleyhi salaatu wassalaam nit ki ñëw waa ji ñëw di ko jàmbat alfaaqa ñàkk gi ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbir yi metti na ci man de waaw façon maral yeeg ñàkk koom geeg ak yitte euh, soxla yeeg te amuñ lu ñu ko faje mu ne summa ataahu aaxar bi kenn ki pare waa ji pare summa après ki ataahu mu ataahu dikkal ko aaxar keneen fa shaka ilayhi qat'a sabil keneen jóge na li ñëw di ko jàmbat coupeur de route yi agresseurs yi ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam di yéeme na de suñu commerce dara mënatu dox dox suñu yitte sax mënatuñ ko dëkk bi bari nay agresseur moo tax gis nga yi yépp dafa xewoon ah. ay way dëkk bi bari nay agresseur yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax loolu du problème boo xam ne dañu naan euh, que bu ñu déggee ne am na fenn mooy jamono jee yàqu peut-être intensité bi waa bu intensité bi ak bariwaay bi waaw bu boobaa nag moom mooy ba agresseurs yu bari boobu problème la mais moos jamono yonent bi sallallahu alayhi wa amoon na des coupeurs de amoon na des coupeurs de amoon na ñi nga xam ne ñooy nit ñoo xam ne tamit dañoo ñàkkoon ñàkk gu mettee mettee metti ñu jàmbat ko lii lépp fa qaala nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam seyna adi mooy nettalis ñu ngi ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullaahi nee na mu turne xool ma ne ma yaa adiyu hal ra'ayta alxiira ne ma yow Adi mooy ñi koy laaj a ngi taxaw ñi ko jàmbat si ñu ngi taxaw façon la tamit ci tontu tontuwu leen direct waaye kii mu toogal lii mu koy laaj day tontu day tontu seen seen seen liñ ñëw di jàmbat mu ne ko yaa Adi hal ra'ayta al-hiira est-ce que gis nga mas ngaa gis xiira grande métropole boobu ñu la waxoon nga xam ni dëkku ay buur lañ ci arab yi nekkoon sous la domination sous la tutelle des Perses de l'empire de Kesr de Kisra Kesrowe mu ne ko ndax xam nga xiira hein ah. léegi seydna adi nee na nee qultu ma ne ko lam araha waqad unbitu anha bi niroo nag xadiisu riwaay seydna imaam ahmad biñ gis ceetaay bi weesu mu ne ko lam araha ah mankat gisuma ko xiira moom gisuma ko de waqad unbitu anha waaye nag xabaare nañ ma ko xaw ma xiira ne ma suma faa dem waaye nag am naa information naa ko dégg comme ku ñu ne mais yow mas ngaa dem sigi coor mas xam nga sigi ma ne ah sigi coor de xaw ma ko waaye nag naa ko dégg Ziguinchor de xaw ma ko waaye nag maa ngi koy dégg nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko fa in taalat bika xayaa la tarayanna addaciinata tartaxilu min alxiirati xatta tatuufa bilkacbati laa taxaafu axadan illa allah allah mu ne ko fa in taalat bika xayaa ne ko bu saw fan guddee de ne bu saw fan guddee fa in toolat bika xayaa bu saw fan guddee yow Adi hmm, la tarayanna dha'ina wat naa ne di nga gis jigéen bu nekk ci hawdajam di voyage tartaxilu min alxiira voyage à partir de xiira jóge alxiira xatta tatuufa bilkaabati laa taxaafu axadan illa allah mu ñëw ba jóge xiira grande métropole boo bala nekk ca frontière wu dëkku persia taarab yi moom ko jigéen dina fa jóge war ñëw ba ba ba tawaaf si néegub yàlla bi du ragal dara lu dul buur yàlla kon kan la tontu kiy jàmbat yi fu coupeur de route ki ñëw di jàmbat agresseur yi ki ñëw di jàmbat addu kalpekat gaa yi addu kalpe nit ñi gaa yi dog yoonu nit ñi kon tontu na kooku noonu te loolu mooy yow at yi ci sa dund booy boo amee fan wu gudd tuuti lii ma lay wax man sallallahu alayhi wasallam di nga ko gis waaw euh, partie bii partie bii nii parce que nañ ko wax dama doon hésiter est-ce que du ñu jeexal nettali buñ paree ñu def njàngat yi mais dama comme que ñu ngi ci tarjama bi après kon day nekk en dehors ki ki nga xam ne moom tarjama yi kese la déglu moom kon njariñ yooyu du ko dégg moo tax li gën a approprié mooy ñu wax ko ci biir tarjama bi mooy ne fii nii partie bi euh, expédition yi duñu def bon peut-être du ñu def ki que bu jeexee ñu def même bu dee benn jataay la ñuy jëlal njàngatu première expédition yi ñu gis ci début yu l'an neuf de l'hégire ci gàddaay yonent bi amaana ñu def ko amaana duñ ko def mais partie bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax fa in taalat bika xayaa la tarayanna ad-da'inata tartaxilu min al-xiira xatta tatuufa bil ka'bati laa taxaafu ahadan illa allah bu saw fan guddi yow Adiy di nga gis jigéen gi war gëléem hawdaj jóge métropole Hira ni mu sore ay ki ay ay centaine de kilomètres lay jóge ñëw ba ci Kaaba gi nii ah ñëw wër ko te du ragal ku buur yàlla subhaanahu wa lii nii bi koy nent bi alei saatu waxee maa ngi ñëw léegi ci li ma naroon wax seydna adi nee na qultu fii ma bayni wa bayna nafsi fa ayna du'aaru toy alladina sa'aru albilaad nee di ma di ma xool di wax ak man <laughs> naan ma bu saw fan guddee di nga gis jigéen dina jóge voyage yi moom rekk jóge la métropole de Hira ñëw ba ci Kaaba gi nii wër ko te du ragal ku dul yàlla maa ngi naan sama xel waaye mais bu boobaa ana les agresseurs de Tay sama dëkk bi parce que waa Tay xam nga waxoon nañ jaraabe seen seen façon kii biñ tegoon jawaazu safar <laughs> <laughs> tey xanaa mu ko jawazu fas safar mooy passeport ñoom nag laissez-passer lañ lay jox boo nangoo fay daal ñoom seeni mbir nga jàll ci jàmm léegi nag boo fi jàllee takat mooy danga leen di romb rek ca àll ba ngay jaar mais ñu ne foofu seen territoire la ku fi jaar di nga fay dara <laughs> ku joxewul dara nag ñu dogale la <laughs> mais gars yi am na yenn riwaay yuy nettali naan gars yi c'est que waa tay yi ñu doon def dañ doon nekk ci côté yoon yi quoi surtout convoi yi jóge ci réew yi di jaar seen côté yooyu di aj si jamonoy période aj yi <laughs> dafa am ay professionnel de sàcc quoi ñoo xam ne ñu magoon la ñoom <laughs> dañuy jël seen bant yu gudd taxaw ci côté yoon yi ci peggu yoon yi léegi Euh, bu marché bu bu benn convoi rombee ñu bàyyi ba xam ne yépp a ngi romb yi nekk ci gannaaw ñu jël seen bant yooyu bant yu gudd am yuñ ciy lonk di xëcc ci kaw con ki convoi ngir mu wadd xam nga nit ñi léeg lekk surtout bu dee nit ki day dox wala sax mu yéeg ca kanam convoi yu bari ak bruit bi nit ñiy dox noonu paayeeg yooyu man na ba ñu yëg affaire yi léegi nag ñu jël seen bant yi xëcc di ko xëcc pour bu waddee après bu waddee ba gaa yi dem rek ñu daw ci tali bi ci yoon wi daal di jël mbir yi daal di daw léegi nag bu leen waa ji gisee ñu naan allaqa ala asa <laughs> bu leen waa ji gisee ne mais yéen nu ngeen def ni ñu ne noo ah defuñu dara de sa saak bi wala sa marchandise bi moo lonk ci yat wii yat wii nga xam ne moom ngeen di gis ci la lonk wadd waaye ñun duñu ci lenn <laughs> Seydina Adi nee na ma wax sama sama xel mais ay na duwaaru tay mais jamono jot les grands agresseurs de ma communauté tay de ma tribu mais jamono jot fu ñuy ne jigéen dina leen rombe ñoo waxuma la jigéen rek ponkal moo xam ne ragaluñ la wala mu xaw a insouciant gars yi dañ lay wala sax jaral na leen ñu def a forme benn xaat xeex benn doole benn genre armée ñëw couper route gars yi mooy les agresseurs yi def rek xam dañ les agresseurs waaw ñëw agressé nit ñi bëccëgu ndar kàmm gaa yi moom mu ne mais bu boobaa man sama gaa yi moom sama waa tribu bi nga xam ne niñ leen xamee lool mais ñoom anañu bu boobaa loolu de yéeme na nee na loolu nag sama xel laa ko wax de waxuma ko yoneen saa salaam nee na sa saa salaam léegi ba la ñu jàll waaw kay li ma bëggoon wax fii nii ci wàllu aj gisoon nañ ko ci saadul xujjaaj ku fa dem di nga ci gën a gis lu gën yomb lu gën a yaatu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñi nga xam ne xam nga dafa am benn benn masala boo xam ne bu boroom xam-xam yi di soxla woola surtout ci wàllu aj est-ce que jigéen moom kese mën naa dem màkk te am wala mu dem saa mu ànd ak koj armaalam zu mahramam loolu boroom xam-xam yi dañ ci wute dafa am ñu ne non non loolu man da rawatina xanbali yi dañu ne loolu manu la ne il faut nit ki mu ànd ak zu mahramam mooy koj armaalam loolu moo tax nga gis am na pour ndax <laughs> euh, maa ngi fàttale ko bi ñu doon def euh, duruus yooyu ci wàllu aj gi euh, xam naa am na koo xam ne ndax déggoon na waxtaan bi sax déggoon na wax ji mais moom bi ko mbir mi concerné muy aji benn femme la moom dafa dem euh, ci benn agence euh, mooy France ngir ngir ngir ngir ngir ngir euh, ut billet ak loolu pour nu muy ajee gars yi na ko yow rek manoo dem il te faut un coach armal mooy koo xamante ni sa coach armal la mooy koo xam ne c'est soit sa jëkkër wala sa frère wala sa papa walla ñooñ nga xam ne wala sa magu papa wala ñu mel noonu il faut nga ànd ak ñooñu waaw mooy ñi nga xamante ne manuñu laa takk ñu say kii lañu wala sax mu nekk koo xam ne dalaa dagan comme sa sa sa boroom sa jëkkër ñu mel noonu gaa yi laaj ko ko léegi mu ma ko doon wax ma ko pourtant loolu loolu dégg nga ko de loolu muy préciser woon nañ ko bu baax que ne loolu wuute la ndax dafa dem gaa yi laaj ko lool moom mu ne lool mu moom dégg ko woon quoi loolu foogul woon ne nekk na après gaa yi ne ko non ñun du boo indiwul duñu la nangoo jaay quoi waaw ñun ku indiwul ko normal duñu ko nangu jigéen noonu duñu ko nangu jaay muy dem màkk moom kese parce que loolu sax daa du nekk quoi ne ko nag loolu pourtant loolu waxoon nañu ko de loolu mu ngi woon ci foofu waxoon nañ masala bo traité woon nañ ko ci début bi mooy masalaan est-ce que jigéen mën naa dem aji Makka wala mu umra ji moom kese te loolu waxuñu la lool rek mais voyage yi rek rawatina nag waratin rawatina muy dem rawatina ngay dem muy dem di aji am ci borom xam-xam yi kon ñoo xam ne rahmatullah alayhim dañ ne loolu man da nekk ñu wax ñu ne parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ne du dagan ci benn jigéen boo xam ne gëm na buur yàlla muy voyager lu tolloog journée waaw te àndul ak koj armaalam mooy guddeeg bëccëg te àndul ak koj armaalam waaw mooy masaafatul xasri kooku manu ko jigéen warula dépasser lu toll noonu te àndul ak koj armaalam ba moo tax kon masalaam jigéen mi est-ce que mën naa aji moom kese loolu manu la nekk parce que il le faut koj armalam waaw ñu ne tamit bon saxaaba ba nga xam ne radiyallahu anhu dane woon ah man de sama soxna dafa dem ngir aji dafa dem Makka waxoon ko yonent mi alayhi salaam te man damaa bëgg fekke xare sàngam yonent saa salaam fekk xare boobu mu ne ko demal nga dabi ko nga ànd ak moom ak yeneen ak yeneen mais hadis bii nii ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañu ne non lool lool du ci charte du condition boo xam ne il le faut bu amee nag moo gën neewuñu bu mu am bu amee moo gën mais loolu noonu am na leneen lu ko mën a remplacer mooy koy armal mooy ar rufqatul ma'muna mooy àndandoo boo xam ne bu wóor la bu dee ndaw si ànd nag ñoo xam ne ñu wóor lañ comme ay jigéen ñu bari ñu ànd hein am benn agence boo xam ne fa lañ fa jóge ñoom moo leen di ci lañ nekk ñu nekk ñu bari ñoo xam ne ñoom ñooy demandoo ajandoo ñëwandoo ak loolu ñu ne loolu moom dara newu ci bokk nañ ñoom ci li ñuy tegtaloo ne xadiis bii da koy wane parce que yonent bi alei satu salam moo ko wax ah moo ne jamono dina ñëw yow adi la wax la in taalat bika xayaatun la tarayanna dhainata tartaxilu min alxiirati xatta tatuufa bilkaabati laa taxaafu ahadan illa allah bu saw fan guddee di gis jigéen gu jóge la métropole de xiirata xiira sori gi mu def mu ñëw ba ci kaaba gi wër kaaba gi moom dong te du ragal gisoon nañ ci riwaayu imaam ahmad yi këne du am jiwaar du nekk taxta jiwaari ahad kenn du ko du ko du ko du du am benn garde bu muy am waaw ñu ne lii bu ma wol lii day wane ne loolu mën naa nekk l'essentiel mooy ar rufqatul ma'muna ndax yonente ma saa saam lii mu wax nii mooy ne dafa nekk en sécurité man nga jóge foofu ban ñëw nekk en sécurité kon nag convoi bi may àndal bu dee na ñépp ñii ay mbokkam lañ même bu dee duñu ay cote armalam wala jigéen ñoo xam ne ñu bari lañ wala yu mel noonu mooy convoi comme ni gars yi demee Makka ay góor ñi jigéen ñi comme comme euh, commission yi am Sénégal ak yu mel na nga xam ne benn maire wala benn jigéen moom day ànd dañ leen di boole ay semaine ñuy kii di jàng affaire yi yu mel na en tout cas ñi àndal bi ay jigéen ak ay góor yoo xam ne mais mooy ne convoi bi sûr na bu suuree doy na waaw àndandoo bi bu suuree rek loolu doy na jarul ko armal waaw waxoon nañ na insha allah li gën a dëgër même bu dee ne ñeneen ñi tontu nañ ci affaire bii dañ ne lii yonent bi aleyhi salaatu salaam deful lu dul dafa wax rek li nga xam ne mooy liy ami nettali nag liy am tekkiwul ne que ne loolu noonu day wane ne dafa dagan waaw ñu ne loolu dafa tekkiwul ne dafa dagan fenn parce que le fait que yonent bi sallallahu mooy nekkul woon di wax ay àtte dafa bëgg a wax ne rek sécurité dina am ba jigéen mën naa jóge fële ñëw te loolu luy am la di ko gis. mais est-ce que loolu am na day fekk day day wane na loolu loolu noonu lu dagan la <laughs> voilà xëccoo nañ foofu mais insha allah li gën dëgg mooy ne loolu mën naa nekk ci kaw ar rufqatul ma moo na jigéen mën naa aji bu dee ne dafa ànd ak même budul ko armalam mais convoi bu sûr kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di continuer mu ne Seydina Adi ba léegi ñaar ñi ñi ñëw di plaindre si di shikaaya si di def seenu shakwa mooy di di di jàmbat si ñu ngi taxaw kii ñàkk la jàmbat kee moom coupeur de route yi ki nga xam ne moo jàmbat coupeur de route yi moom tontu nañ ko mooy ne yàggatul léegi lii ngay jàmbat dootul am parce que quand même mbir yi du baje yonent bi alei saatu salaam manoon na ci saase mu ñaan buuru yàlla subhaanahu wa ne ko ammin al bilaada al aan ya allahumma inna nas'aluka an tu'ammin al bilaada al aan suñu boroom defal ko ko suñu boroom dañ lay ñaan nga def sécurité ci réew yeeg gox yeeg tur ak yoonu nit ñi mu def suñu boroom def ko ci saas mais yeneen ci ma lay saas yi xam na ne buur yàlla dafa am sunna fil ard nu mu tegee suuf si loo xam ne ay loi la yu mu teg ci kaw suuf te noonu lay doxee waaw léegi nag mooy ne mbir mi ndànk la waaw yaa Hanzala sa'atun fa sa'a ndànk-ndànk la rek waaw ndànk-ndànk mu ne ko mu ne Seydina Adi fa in taalat bika hayaa wala in taalat bika hayaatun la tuftahanna la tuftahanna ah mu ne ko tabu saw fan guddee yow adi wat naa ne des nañu ubbi kunuuzu kisra trésoru kisro kesrowe bi waaw trésoru kesrowe yi ah seen dëkk yooyu yépp réew yu mag yooyu yépp dinañ leen dinañ leen ubbi ay ay ay bilaadu xuraasaan ak waa ma ma ma wara an-nahr yooyu yépp trésoru Kisra yooyu yépp bu saw fan guddee yow Adi la tuftahanna kunuuzu Kisra wat naa ne dinañu ubbi ji trésoru Kisra yi paleem ya dina tegu ci sama loxo saxaaba yi radiyallahu xultu foofu nag Seydina Ali nag bii nag moom waxu ko ci suuf bii moom waxu ko ci xenam bi mu déggee kunuuzu Kisra xultu nee na ma ne yonent saa saa Kisra ibn Hurmuz ma ne ko Kisra ibn Hurmuz nga wax de Kisra ibn Hurmuz yonent saa saa ne ko ah naxam Kisra ibn Hurmuz Kisra ibn Hurmuz <laughs> Kisra ibn Hurmuz xam nga lu tax Seydina Ali di wax gis nga pour nga xam. li yonent bi aleyhi salaatu salaam doon diggee li tax Seydina Adi bii moom xam nga bee moom dane bon eh, gaaw de ci xelam quoi am na sama sama gaa yi sama kupp gaa yi nga xam ne ñoo eh, coupeur de route yu mag yi way ñooñu fu ñuy ne mais kanta bii nag bii moom daa gën a garaaw moom bii moom daa ginatee mooy am xelam instant bi mooy dafa def dafa lan mooy dafa dafa dafa dafa dafa dafa def constat mais jamono ji ñuy dund ak li ma sa xew mais naka mais l'empire perse l'empire perse la yonent sallallahu alayhi wasallam waxa ah. l'empire boo xam ne ñaata ñaata siècle la def waaw nga xam ne ñoom fa lañ nekk rek naan naan di jaamu safara si ne ñoom du ma sa fay ak yàgg gi mu yàgg ak doole ji ñu am nga xam ne kenn rek ka leen xawoon a jege muy muy muy muy muy rom te gis nañ seen xeex yi bu kii gañee ñoom alxarbu sijaal baynahuma bu perse yi gañee tey ci suba ga yi gañe suba ga perse yi gañe waaw gisoon nañ ko ci lettres yi bi ñuy yónni lettres yi euh, ci tarjama Seydina Abu Sufyan radiyallahu ta'ala ibn Harb këne kis xas Qaysar dafa ñëwoon côté yooyu ci frontière l'empire byzantin ak arabe yi fekk ak Palestine ngir sant yàlla ci gañe gi nga xam ne moom la récupérer terre yi nga xam ne moom la Perse yi nangu woon ci ñoom mooy mais imaginez l'empire boobu nga xam ne frontière Perse Perse ni mu toll foofu yëpp Kisra Kesrawe mi gaa yëpp xam kooku nga ne ñun ñii nga xam ne jullit ñi ñun ñuy dem eh, teg loxo ci ci loolu ci surtout paleem yi yeneen sallallahu alayhi ne ko na am Kisra ibn Hurmuz xam nga loolu lu muy niru suñu jamono jii mooy yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme si dañ dañu ne woon kenn ci ñun mu ne kenn ci ñun wala in taalat bika hayaa la tuftahanna kunuz Washington loolu lay niroo ah. c'est pareil mooy comme si mu waxoon kenn ci ñun ne ne ñu moom yonent bi aleyhi salaam bu saw fan guddee yow te xam nga te te Seydina jamono yi mag la woon dinañ gis euh, boroom xam-xam yi ci feewu dundam ci wute giñ am ci ñaata ak la dund tellement dafa guddoon fan mais mais quand mooy mag la woon nekkul woon gone nekkuloon woon gone gisoon nañ ne bi muy dem Sham di jóge dëkkam di dem dafa yóbbu kan soxnaam ak ak doomam waaw léegi mooy comme si ci ñun kenn ci ñun yonent saa salaam ne ko woon yow bu say fan guddee yow bu saw fan guddee hein di nga fekke di nga fekke bu ñuy ubbi kunuusaw Washington Maison Blanche jullit ñi dinañ ci teg loxo le Capitole yooyu yépp jullit ñee ciy teg loxo Wall wa lan waa ji street lan la fii fi ñaari tour yi amoon wooy fële ca ca New York Wall Street yooyu yépp mooy amri al yi seen réew mi di ngeen ci dinañ ko ubbi jullit ñi dinañ ko yor yow imagineel yow miy déglu xa imagineel yow yow ku la ko waxoon sëriñ <laughs> boo masula xame sax wax lu dul mooy koo xam ne dëggu kese nga ko xame dëggu kese nga ko xame yow bu la ko waxoon nga commencé douter <laughs> pas ñëpp am na ñoo xam ne ñi ëpp ci ñun day commencé douter ah non damaa foog ne nag sëriñ bi daa jaawale de kii Maison Blanche la wax de kii kii New York la wax de te New York moom ku ko teg loxo foofu ak Washington moom ay Pentagone ak yooyu nga teg ci loxo moom mooy yaa moom réew ma léegi jullit ñi ak ni ñu doyee mooy nag gis nga c'est pareil gis nga ñu niñ mel nii ñu ñuy noggatu fu ne mais yéeféer yi ko ci am bomb bu baax booy essayer amoo fenn foo koy essayer lu dul ci jullit ñi li may wax dëgg la wala déet <laughs> fan lañuy essayer bomb yi léegi lu dul ci jullit ñi lan moo doxal imaginez xoolal léegi euh, industrie de d'armement yi nga xam ne tubaab yi ñoom ñoo ko séq américain yi français yi russes yi ñooñu ak italiens yi allemands yi ñooñu ay ñoom ay Dassault ki ñooñu ñoo yor mbir mi ak chinois yi léegi mais ñooñu li ñuy écouler ci arme par di jaay arme ci année par at mais xoolal ñan lañ koy jaay ana ñan lañuy jaay arme yooyu ñan pays golfe yi pays golfe yi mooy yan pays jullit ak lan pays africains yi ay Égypte ay lii ñu pour def lan la pour bombarder ay jullit comme ñoom waaw dañ leen koy jox ñu testee ko ci seeni mbokk jullit xoola Yaman loolu mooy côté boobu am na yeneen yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñooy déclencher guerre parce que xam nañ ne eh, bon marché bi jaay ñiy kese seen petite xeex yooyu seen biir du doxal suñu mbir dañuy déclencher guerre comme Irak waaw 2003 wala yu mel noonu yóbbu fa wala ay gazaay yi bombarder bombarder écouler bombe yi foofu seen kaw di fa jaay ngóor ci ñoo xamante ne ay lance roquette lañ yor waaw yow nga yor say F16 say Tomahawk oh, say missile intercontinental di ko jaay ci koo xam ne ab roquette la yor ay katusha wa ci xaw ma yoo xam ne bu ko tiiree bu jógee ba ci kaw sax tem mu waddaat foofu mooy kon kuffaar yi bu ñu amee ay ay bomb yu ñuy tester ci kan lañ koy tester ci jullit ñi jamono ji moo tax bari na ñoo xam ne li ma doon wax ci jotaay bi weesu ñoom dañuy poser wu question mais est-ce que ñun ci dëgg lañ nekk est-ce que ñun est-ce que l'islam mooy diiney dëgg parce que quand même bon nan lañuy nekk ci dëgg lii def di ñu dal mais ñaan yi ñaan ci kaaba gi moom kon buur yàlla nangu ci dara kon ñun suñu ñaani buur ñaan diw walla yu sàngam te dégg nañ ko muy ñaanal ñu sonn ñu dara dara fajuwul mais kon loolu day wane ne comme ñun newuñ ci dëgg am na ñoo xam ne question yooyu lañ ci lañ neex ah. am na ñoo xam ne ñoom répondre nañ ko seen bopp mooy tubbi nañu wal iyaazu billah waaw parce que pour ñoom diine ko nekk ci dëgg tout le temps yaa war a féete kaw mais kooku dafa réere dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne mooy huwal xaq moom mooy kiy dimbali dëgg di ko jaare ci dëgg te moom mooy dëgg waaw dëggug yàlla gi fi yàlla wàcc deful treize ans Quraysh ñu koy noggatu doonul woon ñaan doonul woon wër ci tribu yi duñ ñëwoon ci foir yi ngir am ku ñu ko fat te loolu lépp amu ci woon dara doonul woon ñaan hein lan moo taxoon mu dem Taayif ngir rawale diine ji xool ndax ñoom dinañ nangu jiwu lislaam comme que waa Quraysh nangu wuñ ko ngir rawale diine ji est-ce que daa tax ñu foofu ñu nangu ko dañ koo xaaj mu ñëwaat ci réew mi ñëwaat Makka est-ce que loolu da taxaw ku taxawoon jamono jooju da nga naan kon ñii newuñ ci dëgg parce que buñ newoon ci dëgg ñoo waroon a yor mbir yi Abu Jahl bu dee newul ci dëgg lu tax kon muy jiite di di nombatukaay yi ñaata bakkan lañ faat man alladhi qatala Sumayya sayyidatuna Sumayya awwalu shahidatin fil islam ki yu njëkk faat martyr la première martyr de l'islam muy ummu Ammar yaayu sayyidina Ammar ibn Yaasir baayam Yaasir jëkkëram Yaasir nuñ ko def dóor nuñ ko bàyyi ko ba mu dee waaw mu dee ci souffrance mais loolu lépp da doon am yonent ma lay saar saam nekk yor dëgg te teewul loolu defam hein ñu leen di dàq ñii di ñëw Éthiopie yarhamukallah ñii di jaar feneen ñii di ñuy wër ñii di làqatu ñemewuñu sax yàlla tere ñu naan la ngay wa ngay waxuma la dañuy làqatu bu ñuy julli yàlla tere ngay ngay ngay yëgal nit ñi ne yow jullit nga ñun est-ce que àgg nañu foofu àgguñu foofu ma ne àgguñu foofu ñun metteegul ba foo xamante ne nii ñun dañuy ragal ne ñun jullit lañu baax na ba bu dee France moom état d'urgence bu neex bii gars yi nga xam ne da julli yenn mosquée yi ñu lay ay militaire di la surveiller waaw di la aar nee nañu taxaw yor seeni walla xaw ma seeni seeni kalachnikov wala ma seeni armée taxaw di xaar waaw ngir bu kenn sonal leen loolu yeneen sallallahu alayhi wasallam daa ma sa am loolu màkk di julli ñu koy garder garder xam muy julli ñu koy fekk sotti comme sibérit looloo xewoon ñun kon àgguñu fenn kon moo tax yow dangaa xamul <laughs> dangaa xamul li mooy sunnatullah mooy sunnaay yàlla léegi mooy nag ñun nag gis nga situation boobu moo gënoon a ñàng fuuf que léegi ñun ni ñu mel parce que ñun ñëw dee ñun li mu dee dee dee mooy am na ci réewu l'islam yi ñoo xam ne ay Pakistan yi par exemple ñoom am nañ ay ay bombu nucléaire rek yu mel noonu mooy ne mais jullit ñi xaajuñu woon a am jamono yonent saa salaam di tolloog doole yéeféer yi xaajuñu woon te pourtant sa saa salaam wax na lii Seydina Adi na Hatim loolu nag moo ko moo ko jaaxal ci mbir yi quoi mais ñun ñii nga xam ne saa yi fii nii ñun. ñun ñii nii ñu ne ñun bu man bu sama fan guddee sa saa salaam nga ne wa in taalat xayaa wa in taalat bika xayaa la tuftaxanna kunuuzu Kisra xanaa waxoo Kisra ibn Hurmuz yeneen saa salaam xanaa waxoo Kisra ibn Hurmuz de mi ma xam waaw dinañ ubbi non bu doon tey mooy comme exemple mi la joxoon ne yeneen saa salaam non Washington. Washington nga wax laa wax mu ne la waa Washington mooy yow pour nga yëgal ko ne peut-être du bon village bi ne fee gaa di ko woowe Washington xanaa lool ngay wax ne déet bële laay wax waxuma sax état ba état état boobu waxuma état bi de état bi tudd Washington non non bi loolu la mooy même exemple loolu la xam nga fii moom laa la ne ku ñu ko fi wax yow bu dee ne ki la koy wax lu mu nekk nekk nitu yàlla laa wax bu bu amul nattable ne nitu yàlla yow boo gëmul dëgg dëgg dëgg doo ko gëm mooy en tout cas doone gëwuma ko mooy soit doo ko gëm am na ñoo xam ne moom fa la ñuy commencer bàyyi ko mbax dañ naan ça il hallucine maintenant il n'est pas dans ses états vraiment kii moom bi boo rek ñu bàyyi ko te di ko ñaanal yàlla parce que wax léegi ay ay délire rek lay wax ah parce que dégg ngeen ko lim bi mujjee génne. nee na yéen saa yi bu suñu fan guddee ñun taalibe yi saa yi dinañ fekke lale loolu nag waxuma sëriñu charlatan yi quoi parce que charlatan yi moom lu ne la ñuy diggaate mooy les faux sëriñ ñoom moom lu ne la ñuy seen taalibe yi mais seen taalibe yi tamit lu ne ñu gis contraire bi mais xaw ma lu leen fay téye waaw xaw ma lu leen fay téye te xam nañ ne waa ji jubut ñoo ko gën a xam parce que gis nañ ne. it gina terre ci diine ji amul joxalu ko benn fulla bu koy def sax dangay ngay yëg ne kii dangay xam ne kii yëg ne kii amalul benn fulla mais benn yitte joxu ko jaamu yàlla gi muy def xanaa kay da koy def nii kese waaw buy julli na mu gine ñaawe la koy defe gine rapide gine ñàkk sujóot yi du mat rukkon yi du mat dara du mat di cof mel ni ganaar mu leer ni kii benn te defu ko ci li muy def ku mel noonu moom bu la diggee naan la waxuma la kunuusu ay kunuusu lan kooku kooku kooku kooku bu la diggee am sàq sax bu ko gëm waaw sàqum bàyyi biwuma dinañ ci teg loxo sax bu ko gëm kooku moom bi yaboo bu ko gëm waaw mais wàlli yu piir nitu yàlla piir même am na ñoo xam ne bu leen waxoon lii tey am na ñoo xam ne dañ koy baax ñenn ñi nga xam ne nag am na ñoo xam ne du ñu dinañ xam ne bon dañuy teg entre kii moom dëgg rek lay wax ak lii nii sauf que li mu wax comment ça va se réaliser c'est ça le problème comment ça va se faire c'est ça c'est ça l'équation waaw Seydina Ali nag moom da doon wu question pas ne gëmul xam na ne leen saa salaam mu wax noonu la mais mooy mais jamono jii mooy bu defee constat li xew jullit ñi mais noggatu giñ nekk giñ leen nekk te gars yi temps yi dañ leen doon menacé ah si dinañ ko gis ci xew-xew yi am après juste après expédition yi grande puissance yi dañ leen doon noggatu si dañ leen doon noggatu ay César yi Qaysar dañ leen doon noggatu te laale woon nañoo ñoom mu te ba rayoon ñu bari ci saxaaba yi rayoon al al umara al salaas rayoon les trois émirs seydna zeyd ibn xaarisa seydna jaafar ibn abi taalib ak seydna abdallah ibn rawaxa radiyallahu anil jamii mais dañ leen doon menacé ah waaw en tout cas rumeur yi wax ne dañ leen doon menacé waaw mooy loolu parce que ñii bu ñu fi mooy ñii bu ñu fi màggee mooy ñun suñu affaire yàqu na suñu affaire yàqu na ba faw léegi Seyna Adi nag dafa xool loolu mais loolu quand même jamono jii nga xam ne daanaka armée bu tax ñuy wax sax amuñu ko alors que Kisra Kisra wi armée professionnelle la am ñoo xam ne xeex kese lañu ñoom mooy comme léegi rek liñ naan militaire bi policier bi nga xam ne moom loolu rek lay def di entraîner. waaw ba ceene ba jàpp ak tamit entraîner ci wàllu maniement des armes ak yooyu kese lay def moom loolu rek la ñu koy fay ngir loolu ngir ngir xeex kese mais kooku arme bu mel noonu hein ba pare di développer tout le temps seen armement yi muy gën a sophistiqué ba ñu mën a fekk Rome ak Rome ni mel Rome ñi nga xam ne fu ñu jaar jëfal nañ ko ñu mën a jëflante ñoom gañe leen ba nangu ay territoire yu bari ci romains yi mais ñooñu nan nga may waxe ni ay ñoo xam ne ñoom bu nekkaa leen xeex yi baykat bi mooy bàyyi lim doon bay ki yoroon toolu tàndaan ma bàyyi li muy def hein ki nga xam ne commerce la doon def ne kon du ma dem tey ci sama commerce bi naa kii ki nga xam ne moom moom moom fii lay nekk di di di di daro ko dàq di dóor a dàq kooku it ñëw ñooñ lañuy dajale mais ñu dinañ faire poids ci kanamu ñële mooy loolu lépp constat yooyu yëpp boo ko defee di def analyse bi di def rapprochement yi mooy am xel sam xel ci jamono nga danaan ci en tout cas bon <laughs> dina yéeme loolu moo tax say naa yi nag affaire bi jaaxal ko mu ne ko bii moom waxu ko ci ci xelam comme bu njëkk bi ma ne ko qultu Kisra ibn Hurmuz ma ne ko yeneen saa saam Kisra ibn Hurmuz nga wax yeneen saa saam ne ko Kisra ibn Hurmuz waaw tuma tuma nii na dal bu koo xam ne bu extraordinaire ne ko waaw Kisram nu Hurmuz ndax loolu mooy am na bu yonent moom li muy indi bu la jaaxal mooy day jaaxal gaa yi <laughs> waaw moom kay na ko doon rek bu wéree ne moom la jeex na mooy de toute façon moom buuri parce que in yow nit ki nag lenn la mooy inna allaha ala kulli shay'in qadir gis nga loolu nit ki bu ko gëmee dëgg dëgg gëm moo tax ku mel noonu nag dara du dara du faq bëtam te li même buñ leen ne woon suba la dajjaal di ñëw moom day ku ku koo xam ne du charlatan ku koo xam ne nitu yàlla pire ne ko suba la dajjaal di ñëw da koy gëm <coughs> da koy gëm parce que inna allaha ala kulli shay'in buur yàlla lépp loolu tamit mooy dimbali nit loolu gis nga loolu boo ko nit ki bu meloo noonu loolu da koy dimbali ci lu bari du gis moroomam walla ku mu mag wala xam ne xamoon na ko yàlla may ko xam boo xam ne bu xam ne ya même bu ñoo doon ànd di jàng mais li mu xam ni un bi xaw moom loolu nag ku ku xam dëgg-dëgg tey dund inna allaha ala kulli shay'in qadir di ko dundal kooku loolu day simple ci moom mais kii day téere yépp ñoo ko doon yërandoo ñoo doon jàngandoo ñoo doon defandoo yépp mais nag am na loo xam ne man waxu xaw man dama xamul sax façon xam-xamam bi de toute façon du lu ñuy bind ci téere quoi parce que kii nag mooy loolu rek nga reconnaître ko parce que yow lan inna allaha ala kulli shay'in qadir buur yàlla lépp la man te moom yu'til hikmata man yasha day xam ne buur yàlla mooy joxe lu ko neex te mooy jox xikma sagesse ku ko soob ak ku mu neex te ku mu ko jox jox na ko gëneel gu rëy defal na la gëneel gu rëy nga jàpp ne si <laughs> sawaay loolu buur yàllaa def lu ko neex et tout kan moo ci man dara <laughs> yow kay ñaanal ko buur yàlla yokk ko loolu boo bëggee nag nga jaaral fa ñaanale sa soxla ne buur yàlla man it bëgg naa nga defal ma comme liñ ko defal te di yokk moom liñ ko defal mais bu fa toog di ko iñaaneekat yéen dangeen a xamul mooy yéen yéen yéen dangeen dof kii kañ la fi xam yii déedéet inna allaha ala kulli shay'in qadir moo tax bari na ñun ñoo xam ne dige yi yonent ma lay saab saab dige wax ko ci xadiis yi que ni nii la àddina bi mujj am na ñoo xam ne rek gëmuñu walla ayaazu billah ñoo xam ne ay interrogation lañ ci teg waaye wa qaalat lahum rusuluhum afillahi shakk seen yonent yi waxoon gaaya ñu nit loolu lañuy wax afillahi shakk est-ce que am na ci buur yàlla ombre de doute ndax buur yàlla am na sikki sàkk bu mën a am ci ay mbiram kon nag Seydina Adi dafa def constat entre jamono ji ne ak li yonent ma saa di wax xam nga bu ne ko woon bu ñëwoon rek ne ko la na kunuzu Kisra loolu sax Seydina Adi man na ne waa loolu moom tënku ko fen mais ci sama dund ne ma bu bu ma guddee fan man yeneen saa salaam kon ne ko ma ne Kisra ibn Hurmuz waaw moom laa wax ba pare mu dollil ko ci ne ko wala in taalat bika xayaa la tarayanna ar-rajula yuxriju mil'a kaffihi min dahabin aw fidda yatlubu man yaqbiluhu man yaqbaluhu minhu fala yajidu axadan yaqbaluhu minhu waaw mu ne ko tabu sa foo sa ta adi kaay ma dolli la beneen waxuma la Kisra ibn Hurmuz rek wala in taalat bika haya tabu saw fan guddee yit di gis ñetteelu mbir ñetteel bi mooy lan la tarayanna ar-rajula yuxriju mil'a kaffihi min dhahabin aw fidda di gis nit feesal ay loxoom feesal tenq loxoom ci or wala xaalis bu pur di seet koo xam ne moom la koy jox parce que zakaatam wala alal ju muy saraxe waaye du trouver kenn ku koy jël ndax ñépp a woomal te ñépp a doylu waaw man istaghna ku doylu rek buur yàlla daal di lay woomal mu ne ko jamono jooju boo guddee fan it di nga fekke jamono jooj loolu mooy tontu na kan ki doon laaj ki doon wax alfaaqa ki doon jooy ñëw naan yashku ilayhi alfaaqa ñàkk nee na ko waxum yow mii bu saw fan guddee di nga fekke jamono jooju neewu ko yow di nga ko fekke de mais bu saw fan guddee condition boobu la kon mooy mbir mi te gis na xeetam moom li mu wax ne à peu près loolu la ñuy jud la ñuy dund mooy du ñu bari lee ah ñun bariwule woon dara ay 63 ans 64 ans yii ah xam nga ne loolu dese na koo bari de <laughs> waaye nag lu ne xëj na ci waaw ñuy def 30 ans génn àddina ñu nekk biddiwu njolloor biddiw janti janti njolloor waaw te ay 33 ans lañ def ñii ay 50 ans ñii ay 40 ans waaw kon mu ne ko boo guddeew fande di nga gis nit ku génne lu toll noonu mooy zakat yi dañ koy génne mais masaarifu fi ñu koy def day mujj nit ñi ñu koy jox koo dem fuqaraa ci boppam nga dul gis koo jox moom soxlaatul lii parce que am na moom yoyootul di jël zakat tamit dañuy ragal yàlla bu boobaa waaw mooy nit ñi xam nga gaa yi gaa yi naan kii gën am alal moo la ko gën a bëgg waaw boo koy joxaat muy jël mu ne ko nag bu saw fan guddee bu saw fan guddee li nga gis nit kuy génne alal tinqam ci or walla xaalis di seet ñu ngi ko jox du gis kenn ku ko nangu waaw mu ne mu continuer yonent mi aleyhi salaatu salaam di wax ak Seydina Adi ba léegi ñaar ñi taxaw ñu taxaw mu ne ko wala yalqayanna allaha axadukum yowma yalqaahu wa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan wala turjumaan yu tarjimu la fa yaquulanna alam abcas ilayka rasuulan fa yuballigak fa yaquulu bala fa yaquulu alam uctika maalan wa ufdil calayk fa yaquulu balaa fa yanzuru ala yamiinihi falaa yara illaa jahannam wa yanzuru an yasaarihi falaa yara illaa jahannam qaala cadi radiyallahu anhu samictu nnabiya sallallahu alayhi wasallam yaquul ittaqu nnaara walaw bishiqqi tamra fa man lam yajid shiqqa tamra fa bi kalimatin tayyiba Allah lii gisoon nañ ko ci riwaayu imaam Ahmad bi waaw yonent mi aleyhi salaatu salaam continuer di wax ak moom ba léegi ne ko ta wat naa ne wala yalqayanna allaha ahadukum yowma yalqaahu wa laysa baynahu wa baynahu turjumaan yu tarjimu la mu ne at yi wat ci yàlla ne kenn ci yéen ku nekk ci yéen ku nekk ci yéen mooy mbindeef yi dina dajeek boroomam dina dajeek allah subhaanahu wa taala bés ba muy dajeek moom digganteem ak boroomam diggante boroomam ak moom du am benn interprète boo xam ne moo koy interpréter déedéet du am benn intermédiaire seen diggante waaw yawmal qiyaam <laughs> ne ko yow bis ku nekk wat naa ci yàlla ne ku nekk ci yéen dina dajeek boroom bi foo xam ne yéen yéen a fay wéetoo de doo am benn interprète ndax soxlawoo woo ko te di tontu waaw kenn du fi nekk di tar di la di la di la traduire amoon déedéet buur yàllaay wax ak yow te di nga tontu subhaanahu wa taala mu ne fa yaquulan na suñu boroom wax ko boroom bi ne waa ji ku nekk ci yéen alam ab'ath ilayka rasulan fa yuballighka ne ko est-ce que la woon ab yonent am ndaw sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne ngir mu jottalil la man li ma namm li ma bëgg ci yow li ma doon xaar ci yow en tant que en tant doomu aadama man ma ma defar la bind la bind leen jaa ci sama loxo hein bind leen ci sama loxo est-ce que teguma ci yónnee leen ndaw message boo xam ne dafa ñëw jottali leen sama message yaa ayyuhan yu balligh waaw ya rasul balligh jottali li ñu wàcce ci yow boo ko deful fama ballaghta risalata rabbik te yonent bi aleyhi salaatu salaam matal na comme niñ koy gise ci xajjatul wadaa di laaj nit ñi hal ballaxtu ñu naan ko allahu allahumma naan ko qad ballaxt dëgg dëgg jotal nga mu ne nag kon comme que yéen wax loolu fal yuballigh ash-shaahidu minkum al-ghaa'ib ñi nga xam ne ñoo teew fekk sama discours bii ak sama njàngale hein nañu ko jottali ñi fi newul wallahi ñooñ de def nañ leen war ñu ñun nag ñoo ci des saxaaba yi xam nga ne bu ñu jottaliwul woon duñu toog di wax doo gis ku ku jaamu yàlla jaamu yàlla ju wér du waliyu du leneen bu saxaaba yi jottaliwul woon non kenn du jaamu yàlla jaamu yàlla bu wér parce que li ngay def foo koy teg sharia bi yonent bi alayhi salaam indi du kashfu moo la koy may é eh, naa ci yàlla foo xam ne nag dévoilement la ma defal ba ma xam ne lii xaram na ba ma xam ne suñu boroom lii la bëgg ba ñu xam ne julli ñii lañ koy defe bu ñuy rukkoo lii lañuy wax bu ñuy julli lii la yii mooy yi man da ñàkk bu ñuy jàpp lii way farataak yooyu loolu moom dévoilement du la ko may yoboo nga jaar ci daara ji jàngi kaa inan man kunt waaw koo man di doon yoboo nga jàngi de boo bëggee xam yooyu waaw kon yenentu jot jotal na mu ne ko est-ce que yónniwu ma la woon ndaw ngir mu jottalil la li may xaar ci yow fa yaqulu bala mu ne aha kay borom bi subhaanahu wa lool la de ndaw dikkal na ma de te jottali na ma Euh, xam naa ngeen jéggal ma nag euh, je suis obligé yam ni parce dañu génn euh, xam naa dañuy teg suñu loxo nii ci li borom bi subhaanahu wa di wax ak jàmm ku nekk ci ñun yowmal qiyaam bés bi ñuy dajeek moom ah, te du am interpret interprète wattaqu tur turja'una fihi ila Allah la tumma yuwaffaa kullu nafsin bimaa kasabat te kenn du leen tooñ ragal leen bés bi nga xam ne ci ngeen di dellu fa yàlla la bakkan bu ne nag ñu matal ko li mu def te kenn du ko tooñ